fi albaab althani fi alradaail fi faslun fi tafsili ba'd ad-dawaa'i wa ba'd ar-radaail wa anta laa tanaalu minhu wayhaka illa alladhi qaddarahu allahu laka kon ci jotaay bi ñu weesu doon nañ leeral li sëriñ bi doon wax ne bul aadawoo di yëkkati boroom alal ju bari ndax alalam ba pare di dox diggante wala di ñàkkal solo wala di euh, baare ki nga xam ne dummóoyu di dummóoyu ki nga xam ne an faqir koo xam ne ku ñàkk la ndax loolu mel nii yedde woon na yonent bi aleyhi salaatu ci lu xaw a mel nii même bu du dul yi waaye xaw nañoo niroo voilà mooy ci le fait que euh, mooy lu mel nii waaye du loolu la yonent bi aleyhi salaatu salaam defoon que ne waa ji boroom alal la mu koy kii ndax alalam mu da ko doon def ngir lan ngir am xemmeem gu mu yaakaaroon ak yaakaar gu mu amoon ne kii mën naa dugg ci l'islam alors que ki ñëwoon muy Amr ibn Ummi Maktum li Abdallah ibn Ummi Maktum al-A'ma nekkoon silma te moo doon ci bokk na ci noddukatu yonent bi alayhi salaatu wassalaam te bokk na ci ñi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu xare yu bari bu doon génn Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam dem di xare ji moom mii da ko doon da ko doon def mu Euh, assurer intérim bi mooy moo ko fay toogal waaw yor mbir yépp voilà moo tax l'islam affaire handicap loolu amul pro du du du sujet ci l'islam voilà ay yi nga xamante ne nii mooy du sujet ni ko gis nga tubaab bi dañ cee kii kii kii kii ba léegi ñu avancé ci bu baax alors que loolu l'islam da koo réglé woon bu yàgg. yow ma soo imaginer ñu ne la waa ji silma xala te yonent wala saa saa muy dem bàyyi ko dëkk bi mooy li ñu naan président bi bu dee dafa feebar wala dafa faatu. wala dafa feebar ba mënatula exercer ki nga xam ne moo yor intérim bi ñu ne la waa ji silmaxa la parce que loolu en fait boroom xam-xam yu l'islam dañ ko duloon sax souligner dañ naan rek wala Abdallah ibn Umm Maktum keroog bi muy dem xare sàngam moom la bàyyi Medina moo yoroon intérim bi moo doon jiite moo doon def lépp lépp lu ñu war a àtteeg yooyu moo ko doon doxal te pourtant silmaxa la woon kenn du ko kenn du ko signaler parce que loolu noonu di ko koo xam ne day traîner ci yooyu waxoon naa la bu gisee nit li muy njëkk a gis mu ngi xool li mu wàññeeku le wala moom li mu ko ëppalee kooku na ko leer ne am na lenn saytaane yu taxawaalu ci xolam bi neex na ko wala naqari na manu ci tus voilà moo tax gars yi discriminer xool nit gis ne weex na wala ñuul na ma commencé jàpp ne maa ko gën wala gis ne moom ah moom kat ab laago la kon waa maa ko war a gën yooyu yëpp képp koo xam ne dese nga ci benn ci sa bë sa xel tarfatal ayni na la leer ne am na lenn iblis luy taxawaalu ci sa xol bi manoo ci tus laa wax voilà moo tax yooyu ay ñoom xataar ñoom kii ñoom ñoom ñoom ñoom kii ñoom ñoom kii euh, nu mu tudd ki ñu doon wax naan kenn du fi kii illa ata ata ñoom ñoom yi ay ay ay handicapé la ñoom mais kenn du souligner sax yooyu waaw waaw al amash façon yooyu yëpp mais kenn sax da doon suñu li ñoon ay al imam al jaaxil ñooñu ñëpp ay handicapé lañ woon mais doo dégg man nga leen xam lu yàgg sax te doo xam ne ñii loolu lañ doonoon ay ñoom al imaamu Tirmidhi rahmatullah alayhi mais ñin ñi dañu ma xawoon Mawlaana Ibn Abbaas bi muy génn àddina mais dafa seen ma xawoon façon yooyu Mawlaana Ibn Umar radiyallahu anhum mais loolu kenn daanaka am na ñoo xam ne sax tey lañ koy dóor a dégg waaw parce que loolu da dul sujet ci l'islam voilà l'islam ku mu yar dëgg-dëgg loolu doo ci traîner da nga ko dul xool sax waaw waaw da nga ci doon gis ci ñi ma nii koo xamante ne nii mais place su bët yi sax amu ko woon waaw te pourtant moo doon imam bi waaye moo ñun dañoo retard quoi léegi nag ñàkk a xam yi tax na buñ gisee tubaab yi naan ndeysaan ni ñuy traité le handicap dëgg la ñun suñu réew yi buñ ko comparé tubaab yi xaaju ñoo bokk ñi nga xam ne personne handicapée lañ dañoo amuk laabo wala du nekk ay silmaxa wala yu mel noonu mais ni leen tubaab yi traité xaaj bi ñun dañ koo dañ koo def ba pare nag ñu naan ñuy yéemu ko waa ndax dañoo fàtte suñu démb waaw jànguñu xamuñu suñu suñu lislaam gi ñu ne xamuñu lan mooy nit parce que dañoo teg fële lislaam di topp nekk ay hybride ñoo xam ne bokkuñ ci ñii bokkuñ ci ñii waaw duñu ay tubaab fini te duñu ay ay ay jullit fini te duñu ay wolof sax suñu luñ doonoon rek fini dakadu ko waaw kon nag loolu warula yéeme boo gisee leneen nag tubaab yi def nga yéemu alors que l'islam bi nga ne yow moom nga doon musulman nga jullit nga buñ la waxee façon handicapé yi ci ne woon te kenn yow doo xam ne sax ñii loolu lañu te ñoom lañ tegoon ca kaw waaw ata dañ doon wax ne kenn du ubbee biir Makka fekk lu dul ata ci aj gi ibn abi Rabah waaw taalibe mawlaana ibnu Abbaas radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma Amr ibn al-Jamuh handicapé la woon keroog bi muy dem Uhud handicapé la woon doom yi ne ko yow borom bi bàyyi borom bi defal jox na la ngànt quand même waaw laysa ala al a'ma harajun wala ala al a'raj yow jox na la ngànt ñu ñëw mu dem ci yonente bi alei sat salaam kalaame leen ne sama doom yi dañ maa bëgg xañ li nga xamante ne mooy shahaada mu ne ko ah yow de borom bi daal di lay teggi loolu waaw comme quoi li ñu naan handicapé yi daf ñuy am ay prix yoo xam ne dañ leen koy defal parce que dañoo dañoo melul ni ñeneen ñi comme ni tubaab yi def am ay allocation yu ñu leen di jox yoo xam ne ay pour ñoom kese la mais yu mel noonu mooy lii alxuraan daa wax yooyu ne ñoom amuñu problème mooy yenn yi ñuy teg ko ñi valide ñi nga xam ne ñoom amul genn laagoog yooyu bokkul ak ñoom li ñu leen di teg ci yenn yi kenn leen ne dem leen jihaad ñëw lii waaw di leen defal di leen jàppale ba pare def ci circuit bi ñi ñépp jàng ñu koy jàng looloo tax ñoo ñu nekkoon ay imam amul benn discrimination te foofu xam nañ ni doon jàngee ah da ñëw toog di topp sëriñ si di wër ci réew yi di toog kenn neewul ay eh, jógal fii bu ñëwee ñu ne ay ñepp lañ dem nee eh. bu ko defee bu kooku dan lay nekkee imam moo tax ñun on est des retard vraiment on est retard mais suñu retard yépp ci xel mi xol mi loolu la nekk. ay complex yu yées xamuñu suñu diine réere réere ko moo tax lu ñu gis feneen daal di ci yéemu naan ñoom kay wallaahi tubaab yi ñoo ñoo baax ñoom daal ñoo xam nit waaw ñoom xam nañ nit ñoom ñoo buñ la comparé yow kay moo la gën a xam nit ñun lan lañ fi def wal iyaadu billah léegi nag mu doon wax lool que ne yow na nga nekk koo xam ne daal nit ki bu ko yëkkati parce que alal jam am waaye bul du mooy nit parce que ñàkk ñàkk loolu la bëgg a wax ndax na la leer ne ki ngay yëgati ndax alal jam am wa anta yow laa lu nekkoo di jote minhu ca moom way xakaaw ay yow waaw illaa lu dul alladi la nga xam ne qaddarahu llahu laka gis nga boroom alal yi jarul jaay sa sa sa sa sa mbañum rus seen seen seen buntu kër ak seen buntu néeg seen buntu bureau yi waaw jaru ko de waaw jaay sa ndoxum xar kanam jaay sa kersa sa lépp sa dignité ngir am lay amee dara ca ñoom jaru ko ndax xamal ne doo jote way xakaa uy yow waaw mooy toskare ñeel na waaye pas dala koo ñaanal ngir yow na nga toskare mooy boo defee loolu na nga xam waaw loolu la fas waxu arab la boo xam ne dañ koy wax mi jubluwuñ ci maanaa boobu illaa yëwal ne doo amee ci ñoom lu dul alladi la nga xam ne qaddarahu llahu borom bi nattoon na ko ne loolee sa wërsëg la boo xam ne ci moom mii lay jaar lakaa defal la ko ngir yow bu dul woon tudd na ko doo fa am dara même bu dee jaay nga fa sa ngor jaay fa sa askan ak lu ne léegi nag muy wax beneen feebar bu garaaw mu ne wa xubbuka almadxa ma agtiraari bihi wa bughdul dammi xawfa alaari min shiddati aljahli ma safaaha wa qillati aldakaai wannabaha mu ne beneen feebar boo xam ne dafa làmboo ci caay-caay yi yu nëbbu yi nga xam ne dafa làmboo ak bakkan mu ne wa xubbuka almadxa sa bëgg lool bëgg ñu lay tagg waaw ma agtiraarin bihi ànd ak woru ci li nga xam ne mooy tagg gañ lay tagg voilà yow bëgg ku la tagg lool te buñ lay tagg nag nga waru ci foog ne fii mu ne yow grand quelqu'un nga yaa féete kaw nit ñi mu ne ba pare nga teg ci wa buxdu dammi ba pare bañ lool ku la ŋàññ waaw ndax lan xaw fal aari nee na ngay ragal li nga xam ne mooy mooy euh, aar aar mooy euh, euh, nan laa koy waxe aarun aleyk buñ ne lii moom Eh, bon aar aarun aleyka waaw eh, ab taar la ci yow mooy pas taar ci wolof de waaw mooy kii la ab gàkk-gàkk waaw xaw fal aari parce que da ngay bañ gàcce voilà yu mel noonu ci façon yu mel noonu la quoi aarun aleyka yow gàcce ñeel na la boo defee lii waaw ne da ragal gàcce ak ku la ak yooyu daal moo tax waaw mu ne gis nga ñaar yi bëgg ko la sopp bañ ku ku la ŋaññi ba pare di waroo ci yow ñàkk laa ñàng gi lay ñàkk ak ŋaññ ak tagg gi ñu lay tagg ndax nee na ngay dangay ragal euh, ñu ŋaññ la ak yooyu hein min shiddatil jahli bokk na ci taru riir ma safaha ak ñàkkum xel ñàkk wiis wa qillati dhakaa yi ak ñàkk muus wan nabaaha ak yeew loolu lépp lii lépp lay wane waaw que yow nit ñi dana tagg wala ñu xas la bu dee ne borom bi moom kontaanul ci yow tagg gañ lay tagg ban njariñ la lay am buñ lay xas fekk borom bi kontaan na ci yaw ban njariñ la am hein moo tax mu ne faman yada yaqinahu limal wara yadunnuhu fii fa xumrun du kere mu ne lu tax ñu ne ma ne la loolu lii lépp la lay indil day wane tar-taruk réer akum ñàkk wiis ak ak néewu xalaat akum xel akuk um yeewu lu tax ndax yow yaa gën a xam sa bopp nit ñi. du loolu laa doon wax keroog nga naan ma sa waa ji waxoon na ma ne la kan mooy sa waa ji nga ne waay yow laa wax nga naan la ma ne la non attends commentaire ya ma defoon maa ko defal sa bopp mais alquran moo ne kullu nafsin bima kasabat rahina waaw waaw te nit ki moo gën a xam boppam nag <laughs> voilà léegi kon mu ne. ndax lan lan moo tax mu ne faman yadaa ndax képp koo xam ne yow liñ lay tagge xam nga ndax noonu nga mel wala déet buñ la ŋàññee xam nga est ce que liñ lay ŋàññee dëgg la wala déet loolu moom boo xamul lépp xam nga ci lu bari léegi yow li nga xamal sa bopp faman lu tax mu nekk ak taruk réera ko ñankiwiis ak ñàkkam xelak ak mooy ndax faman yadaa képp ku bàyyi yaqinahu li nga xam ne moom mooy certitude am li mu xam ci boppam mu leer naññ mu ne ko fi dégg moom moo gën a xam ne nit la koo xam ne mënula muñ nit la koo xam ne wallaahi ku siis la yaa ko gën a xam xamal nga ko sa bopp xam nga sa défaut yu bari xam nga ko léegi nit ñi naan la yaa tabee dangaa nay xam na ne daa nay moo ko gën a xam léegi mu bàyyi yooyee mu xam ci boppam leer nañ li ma jënd ko la nga xam ne alwaraa mbindee fii yazunnuhu moom la ñu fii fii ci moom ndax même waa ji bu dee kiy wax sax xoolul sa poos waaye li mu gis ci biti nag mooy lool ci njortu la teg waaw daa njortu ne daal yow ni nga ni nga leen wan nii noon nga mel saa su ne léegi yow nga bàyyi sa yaqiinu bopp li nga xamal sa bopp mu leer nàññ di ko jëndee njorti nit ñi li ñuy am njortu ci yow ci lu baax wala lu yées tamit ñuy xalaat ci yow lu yées di la dëkkal di la yekkal ci ndam loo amul loolu du lekk jarul nga leen di mer waaw yow li nga xam sa yaqiin mooy gaa yi li ñu lay waxal meloo noonu gaa yi nee nañ sa waay mas na yow sa waay boo xanaa xamoo sawaay am na fi doom joo xam ne du jaarul yoon ñu wax loolu dina ko ŋàññe nga dégg ko mais yow est ce que yow xam nga sa bopp ndax def nga comme defoo ko léegi loolu ñooy ŋàññe nga xam ne defoo ko mais loolu la léegi est ce que da ngay bàyyi loolu di toppatoo ñoom seeni wax déedéet waaw <coughs> waa tagg gi ñu lay wax bu dee newul ci yow nga est ce que da ngay jël tagg ga nag yëkkati ko fàtte di teg fële yow li nga xam sa bopp te mënoonoon mu ne képp ko def loolu de